suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci fatxu makka la conquête de la Mecque di ubbi makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman suñu jotaay bi ñu génn ñu ngi woon ci kañ la xew kañ la xew xewum fatxu makka xew gis nañ ne daal li nga xam ne moo amul dëppoo te amul wuute mooy ne ci ramadan sanata samaan muy weeru koor ci huitième année bi ci gàddaayam gi moom aleyhi salaatu wassalaam waaye kañ la génn gis nañ ne waa ahlu siyari wal maghazi rahmatullah alayhim ñoom dañu ne dixième jour ci weeru koor ba mu jàllee ci weeru koor la génn gisoon nañu riwaaya seydna abu sa'id alxudri radiyallahu taala anhu bi nga xam ne moom waxul loolu dane deux jours romb ci li nga xam ne mooy weeru koor gis nañ kañ la fa àgg ñii ne dix-neuvième jour ñii ne dix-huit ñii ne dix-sept ñii wax ba ba vingt mooy wax yi daal dinay bari wallahu taala alam ay dhalika kan tey nag insha allah gisoon nañ tamit euh, xew-xew bi naka la ko boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim en général nan lañ koy woowe ci seen téere yi nan lañ ko suuti titré muy gazwatu alfath wala fathu makka te insha allahu taala ñu waroon a continuer fi nga xam ne moom lañu yemoon ginnaaw bi ñu xamee kañ la muy fi shahri ramadan yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gisoon nañ ne waajaloon na gannaaw ba mu doon nëbboo xabaar bi ginnaaw gi mu daldi yëgle fi nga xam ne moom lañ jëm léegi ñu war a gis incha allah àggale ginnaaw loolu lépp gisoon nañu tamit ci jataay bi weesu ki nga xam ne moom la bàyyi woon ngir mu assurer intérim bi di seydina abu ruhm abu ruhm kulthum ibn husayn mi nga xam ne moom la bàyyi woon moom alayhi salaatu wassalaam ngir mu jiite assuré intérim bi ginnaawam foofu la ci madinatul munawwara ala saakiniha la génne loolu imaamu Muusa ibn Uqba d'après imaam Saalih Shaami mu ne qaala ibnu Uqba wa ibnu Isxaaq wa Muhammad ibnu Umar wa ghayruhum raxmatullaahi alayhim lamma araada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam almasira ila makkata ba'atha aba qataadata bna rib'i ila batni idam liyadunna addannu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam tawajjaha ila tilka annaahiya wa laa tadhhaba bidhaalika al-axbaar kon imaam Muusaa ibn Uqba naka noonu imaamu Muhammad ibn Isxaaq ak ki nga xam ne mooy Muhammad ibn Umar ibn imaam al ak ñeneen wa ghayruhum rahmatullahi alayhim ñu ne lamma araada ba nga xamante ne la namm rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaatu wa salaam ila makka bi nga xam ne ci la bëgg de dem makka génn ginnaaw wàccaay bi dafa yebal seydina abu qataada alxaaris bnu ribi al ansaari radiyallahu anhu gisoon nañu tarjamaam walillaahi alxamdu wal minna bokkatul ci ñu ñuy laajteeti seydina abu qataada ma nga xamante ne nii boo fàttale ko lenn rekk lañuy wax keroog bañ jógee xare ba ci xare mee na ma nekk ci ginnaaw alayhi salaatu wassalaam te kay groupe lañ defoon mooy bañ biddantee gisoon nañ ba gis yooyu am na boo xam ne moom moo ko solo ci loolu moom imaam abu qataada alxaaris ibn ribi al ansaari radiyallahu mu ne ma gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñuy dox mu guddi ñuy dox rek ba fajar gi waaye ñëw yonent bi aleyhi salaatu salaam maa ngi ko gis ci kaw gëléem gi muy waaj a daanu saa bu naree daanu rek ma jegeeg sama gëléem daal di koy puus ci geneen wet gi bu naree daanu beneen côté ma jaar noonu daal di koy puus di ko def di ko def ba benn bi nag boobu moom moom boobu moom la gineew na jeng boobu moom daanaka yonent bi aleyhi salaatu salaam daan woon na nee na ma gaaw puus ko boobu nag mu yeewu ne ma kooka ma ne ko abu qatada mu ne ma ko abu qatada mu ne ko depuis kañ nga nekk di ma di ma sur di ma garder nii di ma surveiller bañ ma daanu nee na ma wax ko ñaata la mu ne ko xafidaka allah kama nabiya mu ne ko xafidaka allah yal na la buur yàlla aar yal na la buur yàlla protéger kamaa keem ni nga xamante ne ni xafiz ta nga protéger nabiyahu ndawam bi di yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam man qatala qatilan fa lahu salabu wa léegi loolu solo woon moom imaam abu qatada alxaaris ibn rib'i farisu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ne woon chevalier wu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom moomu nag la yebal fan la ko yebal ila batni idam ci xuru ci idam idam ñu siiw lañu mu daldi di koy yónni foofu li yadunna dhann anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ila tilka an ngir ñi nga xam ne xamul ni mu demee foog na yeneen tibaale sarsam foofu la jëm wàccaayam bii foofu la jëm ñu yaakaar ne bu ko defee ku gis ñu ne moom day dem ngir baliser ko le terrain ñu foog ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafay dem foofu la ndax kii day dem ngir baliser ko terrain waaye loolu diversion la woon mooy wan gaay ne fii laa jëm waaye doo leen wan réellement yow fa nga jëm ndax loolu day tax gaay duñu xam fan nga jëm ndax ku xam ne ci ñoom nga ñëw ñu waajal la ci ñoom nga jëm si ñu waajal la ngir nit ñi bañ a yóbbu xabaar bi nga xam ne xabaar ñu yaakaar ne yonent bi alayhi saa wassalaam Makka la jëm euh, lii nag bu dee ci siiratu ibn Hisham imaam ibn Isaaq foofu gisuñ ñu wax lii amaana imaam as-Salih ash-Shami da ko jële ci yeneeni riwaay yoo xam ne imaam ibn isxaaq moom moo ko wax waaye bu dee ci siiratu ibn hisham côté bii nii mooy amu ci mu ne wa arsala ila ahli albaadiya wa man xawlahum min almuslimiin yaquulu lahum man kaana yu'minu billahi walyawmi alaaxir falyaxdur ramadaana bilmadina wa ba'atha rusulan fi kl naahiya xatta qadimu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu yebal ah, en dehors de Seydina Abu Qatada en dehors de Seydina Abu Qatada mu daal di yebale ci village yi nga xam ne ñoo wër Médina ak ñi ne ci kaw gi di leen wax ne képp koo xamante ne gëm nga buur yàlla te gëm bés pénc ba falyahdu ramadana bil madina na la weeru koor fekk medinatul munawwar ala saakiniha afdalu mu ne mu yónnee ay ndaw ci wàllu wu ne ba niñ koy dégmale dikkal ko moom aleyhi salaatu wassalaam fekk ci ko Medina ñu nekk ñu bari léegi ñaata lañ woon bi ñuy génn imaam ibn Isaaq raxmatullaahi aley ci sanadam biñ la waxoon bi nga xam ne dana woon wa xaddatani Muhammad ibn Muslim ibn Shihaab az an Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud an Abdillah ibn Mas'ud annahu qaal ci riwaaya boobu boo fàttale ko woon dane woon wa haddathani te nettali na ma Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri sama sëriñ di Muhammad di doomi ku ñuy wax Muslim Muslim boobu di doomi Shihab Shihab boobu di doomi di ko joowoo ci az-Zuhri ci koju waa Bani Zuhra ci waa Zuhra an Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba mu jële ci Ubaydillah di doomi Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud an Abdillah ibn Mas an Abdillah ibn Abbas mu jële ci Seydina Abdallah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anil jami' annahu qaala ci riwaaya boobu imaam ibn Isaaq mu ne thumma mada yonent bi aleyhi salaatu wassalaam foofu la waxe woon wa xaraja li ashri madina min ramadan kene yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa room dafa dem génn bi muy jóge Medina dix jours weesu woon na ci ramadan muy nettali di wax ba ne thumma mada yonent bi alayhi salaatu salaam daal di continuer léegi ñaata la ñoon bi ñuy dem mu ne fa sabbaat Sulaymaan wa ba'duhum yaqulu allafat Sulaym wa allafat Muzayna wa fi kulli al ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam almuhaajiruuna wal ansaar wa lam yataxallaf anhu minhum ahad mu ne fa sabba'at Sulaym Sulaym muy qabila tribu la tribu la Ah. Ah, bu mag waa banu sulaym yàgg nañ leen a gis arhamukallah yàgg nañ leen a gis ñoom ñu indi sab'at mooy ñu nekk sept cent waa Sulaym génn ak sept cent personnes fa sabbaat Sulaymaan loolu la bëgg a wax fii mu ne wa ba'duhum yaqulu allafat Sulaymaan am na nag ñoo xam ne nee nañu du sept cent mais mille la qabila Sulaym génne ñoo génn ci ñoom ci waa tribu des Sulaym wa allafat muzayna am na ñu ne muzayna indil ñaata mille ñoom ñu indi mil ñoom qabilatu muzayna mu ne wa fi kulli alqabaa'ili adadun wa islaam wa fi kulli alqabaa'ili ci tribu bu nekk am na fa ñu bari ak ñoo xamante ne mooy wommatu gëm yàlla ñooñu fa gëm yàlla daldi wommatu daldi génn wa aw'aba ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al-muhajiruna wal ansar falam yaxtalif anhu minhum ahad ñépp muhajiruna yi ku ci mënoon génn ak lansaar yi ñoom ñépp ñu génn kenn wutewu ko bàyyiwu fa yonent mi alayhi salaatu salaam kenn manquéwul ci rendez bi ah bi muy génn moom keroog nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam imaam ibn Isaaq nee na ba mu àggee en tout cas daal ba ñu àggee Marr Dhahraan dix mille lañ woon fi ashrati alaafin min almuslimiin ba yonent mi alayhi salaatu salaam di wàcc marru dhahraan ñoom dañu nekkoon ñoo xam ne dix mille lañ woon de personnes kon da ngay gis ñi ëpp ñi ëpp une très grande majorité ci muhajiruna yi lañ ak lansaar yi ci muhaajiruuna yi lañ ak ñi nga xamante ne nii ñooy lansaar yi ñoom ñoo ci moo tax am na ci riwaaye yu ne ah ñoom am na ñu ne douze mille ñii ne deux mille yi mooy ñi jóge feneen dix mille yi ñooy ñi nga xamante ne ñoo ñi bàyyeekoo madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam waaye wallahu taala alam ay dhalika kaan ana lan ci lii moo amoon dëgg-dëgg wala mën nañ ne ba muy génn dix mille lañu woon léegi nag ñi rallié ñeneen ñi rallié dab ndax ñenn ñi dañ koo dab ci yoon bi am ñoo xam ne Medina lañ ñëw kon dañ naan ñi ko dab ci yoon bi ñoom ñoo mat dix deux mille léegi nag ña génn Medina ak ñoom ñépp ñu nekk li nga xamante ne te jóge ci tribu yi ak al muhajirun ansaar ñu nekk dix mille noonu mën nañ koo boole noonu wallahu taala alam léegi kon convoi jullit ñi daal di génn min al madinati imaam al Waaqidi rahmatullahi dugg na ci détails yi mais comme que mbir yooyu wérul moo tax euh, bëgguñu attardé wul de trop ci génn beeg yooyu daanaka dugg na ci détail yu bari waaye loolu daal incha allah xam naa dañ koy bàyyi continuer ci yoon bi kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di génn bi mu génnee moom aleyhi salaatu wassalaam di dem ah, bi nga xam ne ci la ñëw selon imaam ibn Hisham ndax bu dee riwaay imaam ibn Ishaq bi raxmatullaahi alayhi wax na ki nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam njëkk dajeel bi nga xam ne ci la génn Medina di dem Makkatal Mukarrama ak convoi yu jullit yi dix mille wala douze mille mu ne waqad kaana al abbaas ibn abdil muttalib radiyallahu anhu laqiya rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam bi ba'di tariiq mu ne ah te al abbaas ibn abdil muttalib moom bi yonent bi alayhi salaatu salaam di génn di dem màkk la dajeek moom lenn ci yoon wi imaam Ibn Ishaq sax waxul ki mu njëkk a dajeel dane rek lenn ci yoon wi fenn ci yoon wi daal ca la dajeek ki nga xam ne mooy Seydina al Abbaas ibn Abdul Muttalib ammuhu di petit frère u baayam moom alayhi salaatu loolu la imaam Ibn Ishaq wax li tax nag ñu njëkk koo tudd mooy ne imaam Ibn Hisham rahmatullahi alayhi dane laqiyahu xam nga imaam Ibn Isaaq lim wax te imaam al rahmatullahi alayhi soloo na lii ci buntu bi def baabu ayna rakaza nabi sallallahu alayhi wa sallam ar-raayata yawm al-fath buntu ana fan la bi alayhi salaatu wa salaam daldi samp li nga xam ne mooy raayaam bi. yawmal fatxi bés bi nga xam ne ci la ubbi makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman voilà ah waaye imaam ibn Hishaam boo gisee ñu tudd ko mooy ne moom li mu wax bi sanadin da'if ndax dane laqiyahu bil juhfati muhaajiran bi iyaale wa qad kaana qabla dhalika muqiman bi makka ala siqaayati rasuli ala siqaayati wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam anhu raad fi ma dhakara ibnu shihaab az-zuhri rahmatullahi alayhi ah, imaam ibn Hisham mu ne foofu imaam ibn Sa'd bi wax ne laqiyahu bi ba'd at-tariq moom mu ne Juhfa la dajeek moom Juhfa mm, fala mooy ci biti Medina noonu fala dajeek ñoom fala dajeek Seydina al-Abbaas ibn Abdul Muttalib waa lan la Seydina al-Abbaas doon def foofu tama Makka la dëkkoon yaa ngi fàtte qissatu alxajjaaj ibn ilaat radiyallahu anhu ma jóge woon xaybar daw ca waa wax leen ne yonent mi aleyhi salaatu salaam may ma nag ma wax ci yow loo xamante ne du demee noonu parce que dama war a récupérer sama alal te waa bu ma leen waxee li xew dëgg-dëgg dootuma ci jox yonent mi aleyhi salaatu salaam jox ko carte blanche bi demee moom seydina alxajjaaj ibn ilaat ñëw ci waa waa Makka doon génn déggoon na yonent mi alayhi salaatu salaam dem na Xaybar ñu yàkkamti am xabaar boo xam ne moo naan leen boom nañu ko foofale yu juif yi nga xam ne seen tata yi dañ ko xamoon bi jaziratil arab foofale ci la péninsule arabique waay waaye tey rek la Seydina Muhammad nag sallallahu alayhi wa sallam di door a laalaake nag ca juif ya mu dem waa Quraysh li def di génn ci biti ngir am information yu leen jële Xaybar Seydina al-Hajjaj ibn Ilaat radiyallahu anhu daal di ñëw ne leen yéen li ngeen ne leen jàpp gaa yi gis nga daje nañoo yahuud yi foofu la ca xaybar ñoom jullit ñi waaye yahuud yi rey nañ leen rey goo xam ne masuma koo dégg masuma koo gis man alxajaaj te nag ma tegal leen ci cerise sur le gâteau waqad usira muhammadun sallallahu alayhi wa waa waa xaybar yahuud yi dañ koo jàpp prisonnier takat bi gën a neex moom mooy lan mooy nee nañu duñu ko def dara dañ leen koy indi leen waa Quraysh ngir ngeen dóor doqam daal di koy faat fii waa Quraysh di ne kontaan kontaan goo xam ne masuñoo kontaane noonu ci seen àddina waaw ba ko Seydina al Abbaas yégee xa ba mu déggee ne loolu la Seydina al Hajjaaj wax dafa triste presque jàpp na ay feeram yàqu ndax nee nañ ne Seydina Muhammad alayhi salaatu wasallam jàpp nañ ko prisonnier te dañ koy rey kon Makka ne woon léegi moom kon lan lay def jox fa ba yonent bi alayhi salaatu wasallam génn Medina sorewul noonu daje fa ak moom mu ne waqad kaana moom dafa laqiyawu bil jox fa muhaajiran bi iyaali muy gàddaay ànd ak li nga xamante ne nii mooy mooy famiwam di yóbbu famiwam ngir gàddaa yi jóge Makka ngir dem Madinatul Munawwara ala saakinihi afdalu salaatu wassalaam ah, walillaahi alhamdu wal minna gisoon nañ tarjama Seydina al Abbaas ak kañ la tuuboon loolu lépp waxoon nañ ko léegi nag ku ci gën bëgg nag walla nga fàttaleku ko mooy dangay dellu ca tarjama seydina al abbas ibni abdil muttalibi defoon nañ ko walillaahil hamdu wal minna boo demee foofu dinga ko gis lu gën a yaatu ana kañ la tuub ci wuute yi ndax am nañu ne avant badar la tuub euh, ñii ne avant hijra gi déedéet avant hijra gi ba laata yonent bi aleyhi salaatu salaam di dem Medina waaye daal li gën siiw moo doon ne moom mu ngi tuub avant fatxu Makka ci jamono jii nii même bu doon ne ndax ñenn ñi dañ ne ndax lim doon jàppale yonent bi alayhi salaatu salaam ak keroog siiwu Sayyidina Al-Hajjaj ibn Ilaat bi ni mu ci triste woon mais loolu dañuy gis ne Abu Taalib ci boppam da doon triste gis nañ ne Abu Taalib ci boppam da doon triste da doon triste ci waxu ci li doon dal yonent mi alayhi salaatu wa salaam taxul mu tuub taxul mu tuub mooy ne loolu loolu tekkiwul nekk ne doon na ci triste ba xabaar bi mu ko dikkalee daanaka mënatul woon a dox sax ci yenn riwaaya yi lool dañ naan parce que mbokkam la ndax mbokku deret dafa fooroon ci ñoom ndax mbokkoo deret dafa rëyoon ci ñoom dafa rëyoon ci ñoom ñenn ñi jaraloon nañ leen dee ñàkk seen bakkan bu ñu loree seen benn mbokk boo xam ne même bu dee jullit la gis xam Seydina Hamza looloo taxoon mu tuub radiyallahu anhu bi la abu la abu jahlin waxoon yonent bi alayhi salaatu salaam mais moo ko merloo mu dem duma ko ba foofu newaale ko yow da nga koy kii te xamoo ne man sax maa ngi ci diineem léegi mu jeex kon loolu la kon mu ne kon moom imaam ibn Hisham en fait fii imaam ibn Isaaq naan daje naag moom yonent mi aleyhi salaatu salaam dafa daje Seydina al Abbaas bi ba'd at mu ne foofu al-Juhfa la fekk muy gàddaay ak njabootam yóbbu njabootam jëlaale njabootam yépp jóge Makka ngir dem Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam muy soxnaam ummul fadli lubaaba bint alxaaris alhilaaliya ñoom seydna qusam ñoom ñépp seydna abdallah alxabru ibn abbas ñoom ñépp lu yóbbaale ak njabootam ngir ñu dem gàddaay ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne wa moo tax mu ne waqad kaana qabla dhalika muqiman bi makka avant loolu dafa ne woon makka la ne woon ala siqaayatihi doon toppatoo li nga xam ne mooy mooy di nàndal ujaaj yi ujaaj ya fay ñëw en fait waa banu Hashim ñoo yoroon li jëmoon ci joxe ndox mi zam-zam ñi ko doon distribuer di ko jox nit ñi bu ñu ajee loolu waa ci clan Quraysh yi ñi yoroon loolu moo doon waa banu Hashim usrati nabii sallallahu alayhi wa sallam ki ko yoroon nag dëgg-dëgg foofu moo doon ki nga xam ne mooy al abbas ibni abdil muttalib radiyallahu taala an mu ne wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam raad mooy dafa gërëmoon nekk gam fa newoon moo tax ñenn ñi dañ ne sayyidina al abbas afet tuuboon na mais au lieu muy ñëw di di gàddaay si yonent bi alayhi salaatu salaam moo bëggoon mu des fa bu ko defee lu waa Quraysh nara nar ci lu dul noonu contre jullit ñi mu gaaw yónnee yëgal ko yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax mu ne way rasulullahi wax yooyu yëpp nag leeraloon nañ ko boo demee ci tarjama Seydina al-Abbaas bin Abdil Muttalib radiyallahu mu ne fii ma dhakara ibn Shihab az-Zuhri lii nag imaam ibni Hisham mu ne ci li nga xam ne tudd na ko imaam ibni Shihab az waaye dangay gis ne wax jii nii mooy wax jii wérul mooy nettali bii nii càllale maa wérul ndax lan ndax imaam ibni Shihab imaam ibni Shihab az-Zuhri rahmatullah alayhi imaam ibni Hisham jotewu ko mooy bokku génération bokkuñu bu ma nee nag bokkuñ génération mooy bokkuñu sax duñu contemporain voilà mooy imaam Ibn Hisham mënula jële directement ci imaam kan Az-Zuhri loolu moo mënula nekk voilà imaam Ibn Hisham ci boppam xam nga imaam Ibn Ishaq taalibe imaam la mais imaam Ibn Ishaq ci boppam imaam Ibn Hisham moom jotewu ko moo tax ci Yahya kii lay jaar Euh, euh, nu mu tuddati euh, al-Bakka'i Ziyad al-Bakka'i ci lay jaar di jële ci imaam Ibn Ishaq moom imaam Ibn Hisham rahmatullahi ala al kon kooku la njëkk a muy sayyidina al-Abbas ibn Abdil Muttalib imaam Ibn Hisham nee ci li imaam Ibn Shihab wax fi mu dajeek moom mooy al-Juhfa ba léegi imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi wa ala abiihi mu ne waqad kaana abu Sufyaan abu Sufyaan ibnu al-Haaris ibn Abdil Muttalibi wa Abdullahi ibn Abi Umayya qad laqiya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam aydan bi niiqil uqaab bi niiqil uqaab fiima bayna makkata wal madina mu ne bi yonent mi alayhi salaatu salaam ba léegi ñu ngi ci yoon bi kon daje na ak Seydina Abbaas ci waxu imaam Ibn Hisham ne loolu imaam Ibn Shihab ko wax al-Juhfa mu ne tey yonent bi alayhi salaam nag bi muy dem di benn bërëb buñ naan ba àgg bërëb buñ naan Niqul Uqab ab bërëb la diggante Makka ak Medina mu ne ci la dajeeg ki nga xamante ne mooy Abu Sufyaan ibn al-Haaris ibn Abdul Muttalib wa Abdullah ibn Umayya ak ki nga xamante ne ni mooy Abdullah ibn Umayya non Abdullah ibn Abi Umayya pas ibn Umayya ibn Abi Umayya ibn al nekkoon frère ci yaay Ummu Salama ah waa léegi ñii ñooy ñan mais ñii ñooy ñan Abu Sufyan ibn Abdul Muttalib ibn Abdul Muttalib mais kooku mais kooku mas nañ ko gis pas tarjamaam de est-ce que mas nañ dégg dara ci moom dañ naan la waaw ah, ah si Abu Sufyaan bii ku ko xamul Abu Sufyaan ibn al-Haaris <laughs> eh, eh. <laughs> waa peut nga fàtte ko nag peut-être nga fàtte ko parce que c'est vrai que non loolu moom yàgg na quoi <laughs> te doon nañ la wax boobu ne la Abu Sufyaan yi nag dañu bari woon Quraysh ah. bi gën a siiw moom moom lañ naan sayyidu Quraysh <laughs> mooy ka yoroon njëgg ma convoi Quraysh seen matériel ba waraloon Badar tam rëccoon te mooy sayid moo fi demoon moom lañ gisoon ci fatxu Makka bi moom la waa Makka yebal mu jóge Makkatal Mukarrama zaadahallahu tashrifan wa takriman dem Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ngir dem li yashud fi l wa yamudd fi wa ngir gën a dëgëral accordu Hudaybiya ak yonent mi yokk li nga xamante ne mooy Euh, kii nu tudd euh, ci délai bi Abu Sufyaan boobu moo gën a siiw kii mu ngi tuddoon moo doon Abu Sufyaan Abu Sufyaan la tuddoon ibnul xaaris ibn abdul muttalib ibn ibn haashim al haashimi abu sufiyaan bii wute nag suñu abu sufiyaan bu siiw bi kon kon muy abu sufiyaanu njëggam qurayshi ma yonent bi alayhi salaam doon kari waral Badar bokkul ak Abu Sufyaan bi Abu Sufyaan bi nga xamante ne nii mooy bàyyi Seydina Muawiya radiyallahu anhuma du kii Abu Sufyaan bi bokkul ak kooku Abu Sufyaan boobu la mu ngi tudd lan Saxr ibn Harb ibn Umayya ibn Abd Shams ah, ah, kii kooku mooy Saxr Harb voilà moom Saxr ibn Harb bokkul kii Saxr ibn Harb kooku mooy Abu Sufyan ni ñu naan sayyidu Quraysh alors que Abu Sufyan bii nii kii cousin wu yonent bi la alayhi salaam euh, moom frère la ci yonent mi aleyhi salaatu salaam ndax seen baay yi ñoo bokk baay alxaaris ak abdallah ñoom ñaar ñépp doomi abdul lañu waaw seydina abdallah mi jur yonent mi aleyhi salaatu salaam ak alxaaris bii nii ñoo bokk baay di abdul muttalib ibn haashim kooku nag alxaaris boobu nekkoon magu seydna abdallah moom mooy baayu ki nga xam ne mooy abu sufyaan bi am na sax ñu ne Mughira la tuddoon kën abu sufyaan bi dàkkantalam la woon rek waaye Mughira la tuddoon al Mughira ibn al xaaris ibn abdul muttalib ibn haashim continue li ngay continuer ci yonent bi alayhi salaatu yëpp di dem moom foofu la bokk waaw ñoo bokk maam direct direct na Abdul Muttalib waaye li gën a siiw mooy ne dàkkantalam noonu la tudd mooy Abu Sufyaan la tudd kanta al-Mughira ñu ne noonoo du moom de dafa amoon frère bu tudd al-Mughira ibn al-Haaris ibn Abdul Muttalib ibn Haashimin al-Haashimi bokkul ak kii déedéet tudduloon Mughira mais Abu Sufyaan la tuddoon xam nga Abu Sufyaan dàkkantal la Abu Sufyaan sayyidu Quraysh miñ la doon wax nañ la léegi tuddul noonu mooy loolu dàkkantalam la waaye Saxr la tudd Saxr ibn Harb voilà moom Abu Sufyaan bii nag radiyallahu anhu Euh, frère de lait la woon ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy daanaka ñoo maase mook yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kan moo leen nàmpanaloo ba ñuy ba ba ba ba euh, ñoom ñoo bokk nàmp bokk nañu nàmp mook yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom Abu Sufyaan bi kan moo leen nàmpal kan moo gën a siiw ci ki nàmpal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ca banu Saad yaa ngi fàttale ko lool yii ça fait combien d'années loolu c'était 2014 2015 16 17 ba le on est lan le 30 novembre 2017 ah yàgg na def na trois ans def na trois ans ca diyaaru bani saad ya ca bani saad ndeysaan boroom tur yu neex ya xalima yonent bi alei saatu salaam xam nga te junjoon nañ affaire boobu mooy boo seetloo yaay ji amina baay ji abdullah ki ko nàmpal xalima lañ ko doon nàmpale ci diyaaru Saad Saad ma huwa Saad ak texe Allahu akbar maa la ko wax yooyu yépp <laughs> wa kaana yuhibbu at-tafaa'ul bil asmaa'il hasana moom mooy yooyu du hasard ah. Halima dëkk Saad diyaaru bani Saad baay ji di Abdallah yaay ji di Amina loolu du hasard <laughs> loolu du hasard de ba pare mu génn àddina ci dënnu koo xam ne Aisha la tudd Aisha Aisha <laughs> yaishu aishatan aish aish aisha aisha min al aish dund gu dul dul jeex ci dënnu kooku nga xam ne foo mooy euh, ci fa la génn àddina allahu akbar gis nga du départ départ bi ba ba ba fii yooyu yépp nag yooyu affaire yu garaaw ci ne ay njàngat yu am am am solo yoo xam ne des fois duñ ci sax bàyyi xel laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah kon abu sufyan bi moo moom sayyidatu xalima radiyallahu anha nàmpal ko bi muy nàmpal yonent bi aleyhi salatu wassalaam moom nag bokkoon na ci ñi ginoon a noonook yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mais yonent bi aleyhi salaatu wassalaam rekk la bañoon bi muy woote li woote ci diine ji ñu nekk Quraysh mais manu ko woon a supporter ah non non non non non wuu c'était c'était c'est loolu loolu loolu loolu loolu manul woon a ne loolu manul woon a nekk waaw loolu manul woon a nekk moom rek la doon bañ a dégg en plus bokkoon na ci ñi ginoon a taruk noonoo ci moom moom Abu Sufyaan bi bokkoon na ñi ginoon a noonu ak yonent bi salaatu wassalaam ba pare Euh, moom nag dafa amoon benn particularité comme que dafa ne woon benn sha'ir boo xam ne bu bu bu grand poète la woon nag laa ilaha illa gis nga plumam liñ naan bu doon tey dañ naan plumam aka safoon saf sàpp ci jullit ni làmmeñ wu saf la yoroon mais di bind di waxi poème mooy di di ñoom dañ ko doon wax duñ toog di ko bind noonu mais yu garaaw di ko dóor yonent bi aleyhi salaatu salaam même bi yonent bi aleyhi salaatu salaam gàddaayee teewul Makka lay nekk di di di di saddi wayam rek di ko dal euh, moo tax euh, dégg nga am na xasida Seydina Hassan ibn Thabit bu siiw <laughs> Euh, euh, ñu ngi ko ba ba ñu ba ñu ba ñu nekkee collège ndeysaan ba ñu nekkee collège ndeysaan mas nañoo jàng xaside boobu alaa ila aba sufiyaana anni jàngoon nañu ko uh-huh. xasiidam googu noonu bu seydna Hassan ibn Saabit abu sufiyaan bii la doon tontu ndax abu sufiyaan <laughs> bii mooy noonu la doon def mais vraiment mais c'était désolant quoi non xasidaam yi moom sincèrement ëpp na sax di tekki quoi <laughs> yi mu doon wax yonent bi aleyhi salaatu salaam dangaa noo xanaa kay kii kay kii kay xanaa bokkul ak moom dara quoi <laughs> dégate yo bien sûr si si si si si si bokk nañu waaye affaire bi mooy bon mooy mooy ak dalaal boo ci newee doo retenir sa bopp nit bu meree léeg-léeg walla bañ nit bañ non moom moom liñ naan bañ la defoon euh, <laughs> moom la Seydina Hassan doon doon doon tontu foofu mu naan alaa abligh aba Sufyaana anni alaa waawee alaa yëgu leen ma yëgal leen waaye yéen ana kan moo jottali sama sama veer yi Abu Sufyaan boobu du Abu Sufyan ibn Harb ah. ah non du Abu Sufyan sax ibn Harb Abu Sufyan bii la parce que Abu Sufyan bii dafa bind dafa waxoon ay vers ay bayit yoo xam ne da ci doon dal yonent bi alayhi salaatu wa salaam Seydina al anhu doon ko tontu ci foofu naan ala abligh Aba Sufyan anni ala waaye alaa yëgu ngeen ma yëgal leen ab léex waay waay jottalil ma aba sufyaan abu sufyaan ibn al xaaris an nii di jële ci man xasaan ci biir xasida boobu xasida bu xaw a gudd la ci biir mu ngeen ko naan hajawta muhammadan fa ajabtu anhu wa inda allahi fi daaka al jazaa'u naan ko hajawta muhammadan fa ajabtu anhu wa inda allahi fi daaka al jazaa'u non boobu hamziya bu bu bu doy waar la moo xasida bu neex lool la <laughs> kon kii nag mokkal ko di di wax rek alaa abligh aba sufyaana anni mughalghalatan faqad bara faqad bariha alxafaa'u hajawta muhammadan fa ajabtu anhu wa inda allahi fi dhaaka aljazaa'u di wax di wëy rek di wëy rek nga rek temps yooyu moom yooyu <laughs> dañ na ko doon mokkalloo tamit waaw ko defee nga daal di koy nga daal di koy mokkal waaw <laughs> moom mii la woon Abu Sufyaan bii la woon ibn al-Haaris mooma woon <laughs> léegi mu naan ko hajawta Muhammadan dangaa hijaa seydna muhammad wal iyaadu billah mooy danga koo dugg dal ko di ko ŋàññ ci sa veer yi ngay def loolu lañuy woowee ci xam nga poème poésie dafa am lu ñu naan hija madh ak li nga xam ne ar-risaa mooy euh, euh, marsiya moom la naan marsiyal marsiya voilà marsiya moom lañ naan maa ko naan waa qaala qasidatan ratha biha fulaanan mooy dafa wax xasida boo xam ne da ciy tudd waaju génn àddina ngay tudd ay mbaax mbaaxam ak yooyu moom nag hijaa la doon def am na yeneen yu ñoom imrul qays yi ñoom yenn yi ñoo ginoon ak garaaw ñoom ñoom ci zikru mahasinul mar'a lañ newoon ak seen caaxaan yooyu euh, dangay <laughs> xasal <laughs> yooyu jële kii ne nu mu tudd euh, Abu Sufyaan mu ne ko euh, Seydina Hassan ne hajawta ki may jottali Abu Sufyaan wax ko lii ca biir hajawta Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam yow dangay songu ci sa weer yi ngay def sa bayit yi Seydina Muhammad fa ajabtu anhu man nag maa koy tontul man Seydina al-Hassan mi nga xam ne moom la Yonent mi alayhi salaatu salaam doon wax uhjuhum wa ruuhul qudus ma'ak waaw uhjuhum songal waa Quraysh ak sa veer yi dee leen dóori veer waaw ay bayit del saddi way yoo xam ne contre waa Quraysh wa ruuxul qudus te Seydina Jibril ruux gu sell gi maaka mu ngi ànd ak yow ci lool ngay def yow Seydina al kon mu ne fa ajabtu anhu man nag maay tontul yonent mi alayhi salaatu wasalaam wa inda allahi fi daaka aljazaa'u te tontu gi ma koy tontul moom alayhi salaatu wasalaam fa buur yàlla sama pay ca buur yàlla la ne waaw moom moom nag abu sufiyaan boobu nag bi yonent mi alayhi salaatu wasalaam malgré ni nga ko bañe nii ñii moom ku leen ne woon di ngeen tuub bés duñ ko gëm non dañ naan la yow xanaa non boobu mooyul dañ lay cor jaasi ah boo leen fokkoon Quraysh ne leen yee yaa Ikrima ibn Abi Jahl yaa Safwaan ibn Umayya yaa Abaa Sufyaan ibn al-Haaris ibn Abdil Muttalib di tuub wóor na boo moywul gaa dañ lay dóor jaasi <laughs> alors que ñoom ñépp mujj tuub gaa laa ilaaha illallaah ñaar ñee ñaar ñi moom ni seen baay garaawe woon muy Abu Jahl nag Umayya ibn Xalaf waaye ñoom moom buur yàlla mujj na leen muccal ñoom doom yi malgré loolu ñu meloon bi yonent bi alayhi salaatu salaam di ubbi ji Makka ci huitième année bi ci weeru koor génn imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi nee na waqad kaana bi mu génnee ci yoon bi moom alayhi salaatu salaam ànd ak dix ci saxaabaam yi ak ñi nga xam ne ñoo jóge ci village yi ngir ñu dem ubbi ji Makka mu ne waqad kaana Abu Sufyaan ibnul Haaris ibnu Abdul wa Ubaydillahi ibn Abi Umayya qad laqiya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam aydan bi niqil uqab fi ma bayna makkata wal madina waltamasa duxuul alayhi imaam ibn Isxaaq ibn Yasaar rahmatullah alayhima mu ne te Abu Sufyaan ibn al-Haaris ak Abdullah ibn Abi Umayya Abdullah ibn Abi Umayya inshaa Allah buñ paree tarjama Seydina Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib dinañ def tarjama kii kii moom non Abdullah ibn Umayya moom ibn Abi Umayya moom non moom moom da koy fàttale ci saase c'est vrai que tur bi man nga ne doon ça mu dit rien parce que affaire <laughs> affaire bi dafa yàgg mais moom moom euh, bu ma la ne bu buñ la nettaliwaatee la mu waxoon moom waxam gu siiw ko <laughs> ca xew-xew bu siiw ba boobu moom da koy fàttale ko allah léegi. ñoom ñaar nag muy Abu Sufyan ibn Abi Umayya ñoom dañoo mu ne imaam Ishaq ne daje nañoo ak Yonent mi alayhi salaam ci bërëb buñ naan Niqil Uqab diggante Makka ak Medina laata Yonent mi alayhi salaam bi mu génnee Medina di dem Makka ànd ak saxaaba mi mu ne fal tamasa duxula alayhi léegi nag ñuy sàkku ngir dugg ak si ci Yonent mi alayhi salaam léegi mais nan lañ koy def ñu wax ah bu yaboo bunt yi li alxuraan wax ngeen di dikke bunt yi eh, néeg yi kër yi ak bunt yi wala kii néeg yi kër yi di leen jaari ci bunt ba ah comme que Abdullah ibn Abi Umayya frère kan la frère euh, yaay Ummu Salama la yaay Ummu Salama Hind bint Abi Umayya mook Abdallah bi ñoo bokk bàyyi léegi te abdallah bii nii dinañ ci ñëw abdallah bii xam nga mook mook alxaaris en fait ay ay ay ay cousin lañu comme li ñu comme lu yonent mi alayhi salaatu salaam bokk Seydina Zubayr moom noonu lañ bokk ñoom ñoo ñépp ñoo bokk mooy ne ñoom ñépp surtout Abdul Muttalib direct lañu ndax xoola Seydina Zubayr ibn al-Awwam yaayam di Sayyidatu Safiya Abdul Muttalib a ko jur yonent bi aleyhi salaatu wa salaam baayam di Seydina Abdallah ki ko jur mooy kan mooy Abdul Muttalib Seydina Ali ibn Abi Taalib wala Aqil wala Seydina Jaafar banu abi bani Taalib kan moo leen jur bani Abu Taalib Abu Taalib ku ko jur Abdul Muttalib alxaaris bi Abu Sufyaan bii nii kan moo ko jur alxaaris alxaaris boobu ku ko jur Abdul Muttalib kii nii Abdallah ibn Abi Umayya mii nii di frère ci yaay Ummu Salama. kan moo ko jur Atika Atika boobu noonu kan moo ko jur Abdul Muttalib gis nga mbir mi kon mooy mooy ki mu àndal en doomu bàjjanam la mooy eh, Abu Sufyaan dafa ànd doomu bàjjanam bu ñu naan Abdullah ibn Abi Umayya léegi nag léegi ñoom ñu dem kon dafa ànd ak doomu bàjjanam léegi bi ñëwee nag ci yonent mi alayhi salaatu bon comme que nag bi ñu bëgg du ñëw ci moom ñu dajeeg moom kon ci yoonu diggante Makka ak Medina muy dem di ubbi ji Makka euh, ñu bëgg a dugg ci yonent mi alayhi salaatu wassalaam ngir mu accueillir leen ñu am audience liñ naan mu am ñu am audience fa kallamatu Ummu Salama ah <laughs> Abdul Abdullah ibn Abi Umayya dem ci sërëm moo gën a yomb di mooy bunt bi moo gën a gaaw comme que ñoom ñii moom ak noonoo gi noonoo woon ak yonent mi saa saa bu ñu ñëwee direct moom moom mooy mooy ñii moom dañ leen di dàq assuré ñoom xam nañ ko. wala a kon xaaral ma dem ci sama sœur bi nga xam ne am la moom yonent mi saa saa bu ko defee avant euh, ça va jouer léegi ñu ñëw wax ko yaay Umu Salama. <laughs> fa qaalat yaa Ummu Salama dem pour intercéder ngir dem ci yonent bi salaam wax ak moom ngir mu man leen a may audience man leen accueillir yaa Ummu Salama ne yonent bi salaam yaa Rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam ibnu ammika wa ibnu ammatika wa sihruk ne ko yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa ñi yëglu de ibnu ammika sa doomu bàyteex la de sa baay sa bàyteex alxaaris doomam de moo bëgg a ñëw ci yow muy abu sufiyaan wabnu ammatika ak sa doomu bàjjan ndax sa bàjjan aatika ibnu abdul muttalib bint abdul muttalib ah doomam di abdal di doomu aatika boobu di abdallah ibnu abi umaya de wa sihruka te tamit di sa goro park que yow yaa may denc te moom mooy sama sama frère la yaa may denc yaa sama frère la kon sa goro sa doomu bàjjan la waaye sa goro la sa doomu bàjjan waaye sa goro la ñaar ñii daal ñoo bëgg ñëw gis la muy kan sa doomu baay teex ak sa doomu bàjjan ak sa goro ñoo la bëgg a gis yonent bi sa salaatu salaam ne ko laa xaajata lii bihima amma ibnu ammi fa hataka irdi wa amma ibnu ammati fa huwa alladhi qaala lii bi makkata maa qaal yonent bi aleyhi salaatu salaam ne yaay ummu salama laa xaajata lii bihima man soxlawuma leen ñoom ñaar du abu sufyaan du abdullah ibn abi umayya wala nga ne abdullah bint atika bint abdul muttalibi ak al abu sufiyaan ibn al ibn abdul ñoom ñaar soxlaw ma leen laa xaajata lii aw ma aajo ci ñoom amma ibnu ammi kantaa sama doomu baytix bi di ala di di di abu sufiyaan moom di doomu sama bayta alxaaris ibn abdul muttalib fa hataka ardi moom moom dafa xotti sama sama sama sama sa sama der la yàq la dagg ci lan mais mooy mooy poemam yi ñu la doon wax poemam yooyu bayit yi mu doon sadd di ko yu saf yi ta bon te ñaaw mu ne moom moom kantaa moom moom loolu la def mooy dafa yàq sama der ci kaw suuf waaw mais manu koo yàq hataka xotti na ardi sama der moom fu mu nekk sama der du fa baax te fii laa doon toog mu yónnee ay ay xasida yu bon moom moom kon soxlaw ma ko kantaa ki ci des nag wa amam nu amati kantaa sama doomu bàjjen di kan abdullah bint atika ibn bint abdul muttalib kantaa moom moom fa huwa alladhi qaala lii bi makkata maa qaal moom moo ma wax mag ca makka lam ma wax euh, lan la wax lan la lan la yonent bi alayhi salaam di junj foofu loolu dinañ ko gis bu ñu gis tarjamaam ci jotaay bii di ñëw insha allah moom Abdallah ibn Abi Umayya radiyallahu ta'ala anhu dinañ gis lam waxoon <laughs> dinañ gis lam waxoon dinañ duggaat ci détail yooyu pour euh, fa dhakkir in nafa'ati dhikra fàttali gisoon nañ ko moom bu baax ak ñu cee yàggoon ba ñuy gis ci ñi gënoon a sonal yonent bi alayhi salaam ca lan. ashaddu durran min al a'da abi lahab ñooñu ñooñ ñi bañ koy lim foofu moom mii ci la woon mooy bañuy lim foofu ci siira bi di wax ña eh, mbugal façon ñi ginoon a tar mbugal ak paawu Quraysh yu ñàkk fulla yi ni doon kokkalee yonent bi aleyhi salaatu salaam jàppe mbir yi ay fo di di di caaxaan di jouer seen scène de théâtre yooyu moom mii ci la woon te te loolu wax wax ju ñàkk teggin dëgg dëgg la waxoon yonent mi alayhi salaatu salaam di ko mbëllee ko ka ñaawal moo tax yonent mi alayhi ne Kantaa moom moom moo ma waxoon ca Makka ma wax muy Abdallah ibn Abi Umayya kon ñoom ñaar soxlaw ma leen mook Abu Sufyaan boroom xasida yu bon yi yi may dal léegi ah <coughs> fa lamma xaraja ilayhim alxabaru bi daalika wa ma'a abi sufyaana bunayyin lahu fa qaala wallahi la ya'dananna lii aw la aaxudanna bi yadi bunayya haadaa summa la nadhabanna fil ardi hattaa namuuta 'atashan wa juu'an ah yaay Ummu Salama yëgal leen ne ah li ngeen bëggu manu la ne de yonent mi aleyhi salaatu salaam bëggu leen a gis laa ilaha illa allah ndaw alkande laa ilaha koo xam ne buntu ci buntu yonent mi aleyhi salaatu salaam la ko waxuma keneen refoulé ko de mais yonent mi aleyhi salaatu salaam ci boppam refoulé ko non loolu moom adaabun laa fawqahu adaab loolu moom mooy mbugal mi nga xam ne wallahi du góon mooy ñoo doon lakk bëccëg ak guddi looloo gën a sedd moo nga toogoon nekk koo xam ne sincèrement yow dese woo 15 SDF nga nekk ci mbedd mi ci moyen cinquante degré moo gën a woyof yonent mi alei satu salaam la yow buntu néegam buntam buntu yi wam mu ne la bu fi jege yow soxlaw ma la jóge fi laa ilaha illa Abu Sufyan nag ne bi ko bi ko xabaar bi dikkalee Abu Sufyan ibn al-Harith radiyallahu anhu fekk mu ngi yoroon benn doomam benn doomam la àndaloon bu ndaw mu ne maa ngi wat ci yàlla ne yonent bi moom de dina dinañu recevoir walla sama gis nga sama doom jii ma téye xale bii ma téye sama doom jii suwaamu mu recevoir ñu walla garaawul ma jàpp ci loxoom ñu du ma ñibbi Makka de Quraysh non fala nathabanna fil ard ci damay léegi ci suuf si laay dugg dem mooy wër ci dëkk yi ah, te fu ma dem bu ñu maree bëgg a lekk naan du ñu naan du lekk sama doom ji bu bëggee lekk du lekk bu bëggee naan du ma ko jox mu naan te man duma lekk duma naan ba nit ñi deewe ndax xiif ak mar waaw garaawul kon ñun moom garaawul ndax moom ñun moom suñu salut mooy yonent bi alayhi salaam resevoir ñu bu ñu resevoirul moom ay dellu makkanaan naan tampi yooyu duñu ci fekk yooyu moom duñu ci fekk moom dañuy def li nga xam ne moo gën a gaaw dañuy def li nga xam ne moom moom moom rekk a fi mooy dem daal di dox ba dee dootuñu lekk dootuñu naan ba dee ci àll bi léegi nag yonent bi alayhi salaam nag euh, fa lamma balaga daalika nabiyya sallallahu alayhi wa sallam raqqa lahumaa bi xabaar boobu dikkalee yonent mi alayhi salaatu salaam ko ne ah yonent mi alayhi salaatu salaam ah sa doomu bàyteex bi lii la wax de léegi nag mu ñeewante ci ñoom mu ñeew mu ñeewante ci ñoom mu ñeewante ci ñoom nooy affaire bi daal daal di koy touché affaire bi daal koy touché moom alayhi salaatu wassalaam léegi nag ci la leen ci la leen waxe may leen ñu ñëw waaw summa adina lahuma fa daxala alayhi mu permettre leen nag ñu daldi ñëw mu recevoir leen biñ ñëwee fa aslamaa ñu daal di tuub Abu Sufyan <laughs> radiyallahu anhu comme que moo doon le poète le grand poète mu daldi ñaan ngànt yonent bi alayhi salaatu salaam ci benn xasida def benn wax benn way ci saase di ci ñaanaale ngànt yonent bi alayhi salaatu salaam mu nangul ko ngàntam ci li nga xam ne moom mooy li weesu yim doon def waaw yim ko doon wax xasida yim ko doon bind yu baaxul yi mu ciy jéggalu di ci ut ngànt di ci ngàntulu di ci bëgg ñu nangul ko ngàntam tuub na ci mu daldi sadd ay way ci saase bim ñëwee di tuub moom Abu Sufyaan moo tax mu ne moom imaam ibn Isxaaq ci riwaaya bi ba léegi wa anshada Abu Sufyaana ibnu alxaarisi qawlahu fi islaamihi wa'tadara ilayhi mimma kaana madaa minhu fa qaal mu daal sadd ay way moom abu sufiyaan ci duggam ci lislaam di laaj ngànt ñu nangul ko ngàntam ci li nga xam ne moo weesu woon lan la wax mu ne la amruka inni yawma axmilu raayatan litagliba xaylul laati xayla muhammadin lakal mudlijil xayraani adlama layluhu fa haadaa awaani xiina uhdaa fa ahtadii hadaaniya haadin gayru nafsi wa naalani maca allahi man taradtu kulla mutaradi asuddu wa an ajaahidan an muhammadin wa ad'a wa ud'a wa in lam antasib min muhammadin humuuma humuuman lam yaqul bihawaahumu wa in kaana dhaa ra'yin yulam wa yufannadi uridu li urdi uridu li urdihim walastu bilaa'itin ma'al qawmi ma lam uhda fi kulli maq'adi faqul li saqiifin laa uridu qitaalaha wa qul li saqiifin tilka ghayriya aw'idi فما كنت في الجيش الذي نال عامرا وما كان عن جر لساني ولا يدي فما كنت في الجيش الذي نال عامرا وما كان عن جر لساني ولا يدي qabaa'ilu jaa'at min bilaadin ba'iidatin nazaa'i'u jaa'at min sihaamin wasurdudi kon lool la way moom gi nga xam ne mooy sayyiduna Abu Sufyaan ibn alxaaris radiyallahu taala anhu wa ardaa kon bi mu tuub see ñu accueillir ko yonent ma lay saasaam nangul leen moom abdallah ibn abi umayya musadd ay way mu ne la amruka inni yawma axmilu raayatan la amruka waat naa ci sa dund yonent bi aleyhi salaatu wassalaam inni man abu sufiyaan de yawma ahmilu raayatan bés ba nga xam ne ci laa doon téye ndax eh, abu sufiyaan xam nga <laughs> ce n'est pas rek la doon def ah mais ce n'est rek la doon def mais bu xare yi amoon da ci doon participer lim ci man quoi <laughs> mu ne ko maa ngi wàcc sa dund yow yonent bi aleyhi salaatu salaam bés ba nga xam ne bés yi nga xam ne ndeysaan dama ci doon yanu téeraaya wi yooyu drapeau bi ngir lan li taxliba xaylullaati xayla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam jàmmaarloog yow ci xare comme na ma ko doon defe yor drapeau boo xam ne dara taxuma woon a jóg lu dul fasu laat suñu yàllaay caaxaan yoo yële ñun yoroon ñun waa Quraysh ma doon xare yoroon drapeau bi ngir ay fasam fas yi nga xam ne mooy kuffaaru Quraysh yi féete kaw fasu gañe fasu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne nag wat naa ci sama ci sa dund yow yonent ci ba salaatu salaam te ni jamono jooju ma doon def lool la kal mudlijil xayraani adlama layluhu waaye fa hada awaani xiina uhda wa ahtadi def lool kal mudli ji maa ngi mel ni ki nga xam ne dafa nekk ci lëndëm gi di tëñëx tëñëx xamul fu muy jaar xam nga bu lëndëmee këris ñu yóbbu la foo xam ne yow ma soo fa dem mu leer leeru la ndax boo yëkkatee sa tànk fi nga koy teg ci kàmb nga koy dugal wala ci ay xompelaa nga koy teg ngay làmb nag sa loxo yi fu nekk nga koy teg di di kii ni muy defee noonu di au hasard di laal te du bëgg avancer ndax bala avancé da koy seetaan ndax dara leeru la lan ngay kii mbëkk fenn nag mu ne nag ba may def loolu comme noonu laa meloon comme kuy dox ci lëndëm gi di tëñëx tëñëxi xamul fu mu jëm alxayraana ki nga xam ne mbiri dafa ëlëm moom dafa ëlëmu xamul fu muy jaar dafa il est il s'est perdu man noonu laa meloon mais jamono yooyu ma doon ma doon sonn ngir ñun suñu yàlla yi féete kaw sa diine ji boobu mag ku nekk ci lëndëm di tëñëx tëñëxi ñoo yem koo xam ne azlama laylu hoo dafa perdre lu xamatul fu mu jëm ëlëmu na nag lëndëm ngi kërees lool ci moom waaye nag loolu weesu na fa hada awaani xiina uhda wa ahtadi léegi nag léegi lii mooy sama sama sama heure jot na loolu yëpp fii la terminé mooy ne gindi nañ ma ma daal di gindeeku mooy buur yàlla def na ci man li nga xam ne mooy leeruk lislaam ma daal di gindeeku loo hadaaniya haadin geyru nafsi wanaale nii ma allahi man taradtu kulla mutarradee hmm? mu ne gindi na ma haadin koo xam ne mooy aji gindee koo xam xam na nag bokkul ak sama bakkan ndax sama bakkan moom bu ma ko toppoon ba ma la ma ne woon sama bakkan moo fa téye woon ma jote ci buur yàlla ànd ak kan moo ko gindi moo tax am na ci beneen riwaay dana wa dallani comme imaam ibn Hisham dane wa yurwa wa dallani ala al-haqq man tarradtu kulla mutarradi kene hadaani hadaaniya haadin ghayru nafsi wa naalani wala hadaaniya haadin ghayru nafsi wa dallani wala ala alxaqi man torradtu kulla mutarradi mu ne hadaani dana hadaani dañuy am na beneen façon riwaaya këne gindi na ma haadin aji gindee nuyu alayhi salaatu wassalaam mi nga xam ne ghayru bokkul ak sama bakkan nag du sama bakkan ma jote wa wa wa non wa dal la nii mu tegtal ma alal xaqi mu tegtal ma ki nga xam ne mooy alxaq di buur yàlla muy dëgg man kan moo ma tegtal foofu ki nga xam ne fu ne dàq naa ko ki nga xam ne topp naa ko fu ne fu mu nekk maa ko li wolof yi naan maa ko toppe mboora ba bayax fu mu jaar ma poursuite ko di ko sonal waay waaye man Abu Sufyaan fu ne kooku nag muy yow Seydina Muhammad kooku yow yaa ma gindi yaa ma tegtal alal xaq ci borom bi allahu akbar moo tax am na ci riwaaya imaam ibn isxaaq nee na fa zaamu annahu xiina anshada rasul anshada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qawla wa naalani ma allah man taratu kulla mutarradi daraba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi sadri wa qaala anta taradtani kulla mutarrad mu ne yeneen eh, eh, imaam ibn isxaaq mu ne nee nañu ne <laughs> bi nga xam ne ci la àgg bi mu waxee lool naan ki nga xam ne ki ma gindi mooy ki nga xam ne tegtal ma ci borom bi mooy ki ma dàq fépp fu ne ma dàq ko nee na yonent ma saab saab dafa dóor ci dënnam moom ne ko yow dàq nga fu ne nga ma dàq waaw ante yow torat te nii dàq nga ma fépp fu mu jaar rek dàq nga ma ngir bañ gu mu bañoon lislaam mu ne nag léegi nag jeex na man léegi asuddu wa an a jaahidan an muhammadin wa udaa wa in lam antasib min muhammadin sallallahu alayhi wa sallam léegi moom c'est fini melatuma ne le le contraire léegi man damay défendre di protéger di jihaad ngir di dimbali di protéger ki nga xam ne mooy Seydina Muhammad waaw te léegi moom même bu dee ne moom nekkul di di askanaloo ci moom waaw du du le mooy du du fi nekk di dawaloo di dawal naan wey c'est mon frère c'est mon cousin ñoo bokk ki non man loolu wala in lam untas antasib min muhammad même bu dee bokkuma ak moom dara waaye daal de façon xam nga ñoo bokk lépp ñoom waaye pour war na ne du foofu côté boobu ngay yëkkati comme ñun ni ñu ko fooge il suffit ma nekk doo sëtub sëriñ boo xam ne bu mag la rek wala bu siiw pour man loolu doy na ma quoi doy na ma comme li nga xamante ne mooy CV fu may demee fu ma ko wax gaa yi teral ma ma jàpp ñu jàpp ma comme sëriñ loolu doyut waaw wa in lam antasib asuddu wa an a di sori waaw di jaahidan bu taree fu jihaad am ma dem an muhammadin di défendre sayyidina muhammad waaw ñu may woo ne wa udaa fuñ ma woo ma wuyu leen ci loolu wa illam antasib min muhammad même bu nee ne man duma askanoo ci muhammad sallallahu alayhi wa te ñoo bokk ñépp ñoo bokk lépp waaw ndax abdul muttalib ay seen maam ñoom ñaar ñépp waaw mu ne kàntaa gaaya nag humu maa humu man lam yaqul bi hawaa humu wa in kaana daa ra'yin yulam wa yufannadi kantaa yéeféer yi ñoom mooy sama gaayale Quraysh ak gaayooyu ñoom ñooy ñooñi ñoo ñoom mooy ñoom rek fekk waxoo ci seen caaxaan yi xam nga lii nag mooy àddina bi noonu la ah. gis nga àddina bi fii ak lii la masa demee gis nga caaxaankat yi bis boo waxul seen caaxaan yi dañ lay ban gis nga instant bii nii ñu nekk fii ku fi waxul la démocratie di ko jéem a yëkkateeg yooyu ku fi wax bépp silhouette bu romb <laughs> waxuma la bu dépassé duggoo ci kuréel yi tey nga am problème waaw mooy ne gaa yi ñoom fii mu ne gaa yi ñéppay tiit dañu dem ba nit sax mënatoo xam ndax ku sincère dootoo ko xam ndax nit ñi ñemeetu ñoo wax li ñu li ñu xalaat xam nga xew-xew yi xew gaa yi topp voilà yow gis nga bés boo waxee li nga xalaat ne pour bon pourquoi pourquoi ngeen jàpp ne démocratie rek a fi war a am loolu gaa yu bari ñemewuñ koo wax surtout boo nekkee liñ naan intellectuel boo xam ne nee na dafay jàng ba nekk professeur et professeur kooku ñemewut la wax leneen waaw moo tax yëfi caaxaan yooyu ngay dégg ñu naan ay nañ def kii xoolaat sariya bi xoolaat mooy waxi caaxaankat yooyu ndax lan ragal nañu gaay mooy loolu nag gis nga emballement médiatique bu la doo ñemee waxati dëgg waaw waxati dëgg moo tax mu ne man lam yaqul bi hawaa humu la ra'in gis nga ñoom mooy ñoom ñu ñu doon ku waxul ci seen bànneex yi ñuy topp ndax bànneex rek la ay sujet yu ñuy jël harcèlement sexuel ay wa gars yi jóg lu femme wax dëgg la ñoom moom il suffit femme wax dëgg la jeex na amul vérifier amul dara non il faut les croire sur parole c'est des victimes ba pare bu ñu waxee ba doyal kenn bi leen jéem a kii ñu ne waa il faut voilà yaa aussi y a aussi la présomption d'innocence mais gëmuñu loolu mooy ne loolu kenn képp ku taxaw ne man yooyu moom sama yoon waaye faalewu ma seen campagne yi quoi jàll leen je ne suis pas d'accord gars yi dugg la ndax lan yow waxoo ci seen ndox loolu ay tendance la buñ paree ci lool jàll ci leneen ay wo l'antisémitisme léegi ku fi wax lu xaw a kenn ñemewu la wax sa xalaat boo jógee foofu aywa nañ leen dem waxaat leneen ay mooy daal yow del wax ñoom sujet yi nga xam ne moom lañuy mettre mettre euh, ci kanam pour nit ñi di ci wax te kenn du wax lu wuteeg li ñu wax waaw ku fi xalaat leneen tey nga am problème da mujj sax ku ci ku ci jot a wax li nga xalaat sax dangay mujj jaaraat ci ginnaaw di jéggalu wala di rectifier wal iyaadu mooy humu ma man lam yaqul bi hawaahumu wa in kaana in boo waxul gis nga seen caaxaan yooyu seen bànneex yi ñuy topp boo leen ci toppalul toppul ci loolu di wax comme ñoom ni ñuy waxe di défendre li ñu bëgg nga défendre ko même bu dee ne boroom xel nga yulam des na la ŋaññ wayu fan na di te dinañ ne waxoo dëgg li nga waaye il s'est mal mal mal mal mal mal comme kii kii nous exprimer voilà commencé la dugg bannir say téere <laughs> euh, comme la daloon waaja nu mu tuddati sax euh, kii français boobu fàtte naa ko waaw fàtte naa ko xaw ma lu tax euh, ma fàtte ko. mooy loolu la dañuy mujj même boo newoon professeur bu mag gars yi dañ lay bannir léegi say téere dootul siiw dootuñ la invité ti mu jeex na benn français bu siiw oh fàtte naa ko mais ba mu nee jullit moom gars yi dañ koo bannir voilà <laughs> moo la moo tax humu ma humu mooy lañu doon rek man lam yaqul ku waxul ci seen caaxaan yii di leen ci jàppale ci say article say expression say say say sortie sur autour des plateaux télé ki rajo ak ci sa émission yi ci rajo yee télé yi wa in kaana za boo waxul li ñuy wax li tendance ngay waxe noonu même boo amee xel yu lam des na la ngañ wayu fan na dina nañ la wax waxoo dëgg waaw loolu lañ lay wax waxoo benn dëgg laa wax kon loolu la de ba ni mu continuer xasida bi moo pour bañ a pour pour jàll ndax dese nañu tuuti ah, ci ci ci tarjamaam bi euh, voilà wax naan gaay jarul ngeen may tëkku yéen waxal waa saqiif waaw fa qul li saqifin laa uridu qitaalaha wa qul li saqifin tilka ghayri aw yi bu ngeen di tëkku tëkku leen keneen seet leen keneen ngeen koy menacer man moom saa man gis nga Abu Sufyan saa yi yooyu nekkatuma ci quoi euh, menacer quelqu'un d'autre quoi <laughs> voilà ba ni muy continuer moom euh, euh, Seydina Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib am na riwaaya yoo xam ne dañ ne keroog bi muy tuub si xam nga riwaaya imaam ni sax bi wér na am na yeneen yoo xamante ne nii bon euh, dañ ne moom waaye yooyu wérul ah, wax boo xam ne da ba mu ñëwee di tuub si Seydina Ali radiyallahu anhu da koo gis moom la gis ne ko boo xam ne kii moom bu demee yonent ma lay saaf saam da koy dàq. Abu Sufyan mais dafa siiwoon siiw koo xam ne non non kii moom kii kii non kii xamuñ nuñ koy def rek quoi. mooy gaa yooyu nga xam ne bu doon tey mooy gaa yi nga xam ne seeni article lañ yor de journaux wala seeni émission lañuy def mais di ŋaññi kilifa gi ŋaññi boo xamante ne ni mais fu mu gën a ñaawe ñu ko fay dagg. ngeen naan mais man de kii de ko imaginer kooku ñëw bu doon léegi moom ci mbedd bu ku njëkk a dajeek moom da koy kil da koy rey <laughs> nee am na riwaay bu ne mais wérul bu ne Seydina Ali radiyallahu anhu da dane ko euh, dangay dikkal yonent bi aleyhi salaatu salaam danga koy bett nag ñëw taxaw ci kanamam toog ci kanamam wax ko lii nag wax ko lu Seydina Yuusuf la ko mbokkam ya waxoon tallaahi laqad atharaka Allah alayna ñu ngi wàcc yàlla ne buur yàlla de eh, eh, eh, kii na la mooy tànn na la def nga féete ñu kaw mooy gënale nañu suñu kaw wax ko loolu nee na ba mu ko defee yonent mi alayhi salaatu salaam daal di tontu ne laa tasriba aleykum mu tontu la Seydina Yuusuf daal di woon tontu alayhi salaam ne woon gaa yi mooy mooy bu muy jéggal mbokkam ya jarul ngeen di eh, eh, mal nekk ci mal mal eh, ci seen bañ a nekk ci lees garaawul li ngeen di wax ni yépp bon ngir jéggaloo yooyu garaawul yooyu garaawul waaw loolu waaye loolu noonu dëgërul moom nag Seydina Abu Sufyaan moom xare na xam nga fat makk Makka Hunayn sorewul Hunayn euh, bokk na ci ñi nga xam ne keroog xam nga Hunayn dañoo tàmbali të xam nga euh, <laughs> buñ ci àggee non pour gàttal gaa yi dañoo embuscade jullit yi dañoo bàyyi jullit ñee ngi bari yow bi nañu Makka ñi gëm waa Makka ak ñi jóge Medina xam nga ñi ne leen douze mille wala dix mille lañ nga dem waa Makka ña fa tuub yëpp ñeen ànd mais ni ngeen di toll ngeen dem di xare ji mais da naan mais ñun ba am ñu ne tey de kenn du ñu gañe ndax bari waay naka lañu agsi ci xur wi di dox bari noonu gaa yi embuscade leen flèche yi naaw raat taw ñu bari wone gannaaw Abu Sufyan bii nii ibn al keroog moom bokk na ci ñi taxaw mook Seydina Abbas ibn Abdul Muttalib waaw ñoom ñoo ta ñoom bokk nañ ca taxaw ñi taxaw Seydina Abbas radiyallahu anhu moo téye woon lan laxaab gi muy fasu yonent mi alayhi salaatu gi wala li mu waroon li nga xamante ne moom lañ takkoon ci mooy baxla bi. Euh, mbax la mooy berkelle bi muy jëm ci kufaar yi ga jullit ñi ñu bari daw yonent bi alei satu salaam moom di avancer jëm si ci yéeféer yi leen embuscade mu daal yéeg ci mbax la bi la la la yéegoon keroog bi muy lool abu ki Seydina Abbas moo teewoon ci laxab gi ci moor gi ki nga xamante ne mooy Abu Sufyan téye li nga xam ne mooy ci lim waroon ñoom ñaar ñu yonent ma lay saasaam di avancé ba ñu yonent ma lay saasaam di wax Seydina Abbaas woowal waa garab ga nee leen yaa saaba sajara ba mu waxee lool nag comme que dafa porté woon voix dafa porté woon Seydina Abbaas gaa yépp daal di ñëwaat ñi ëppoon demoon daal di ñëwaat moom Abu Sufyaan bii nii Ibn al-Haaris radiyallahu anhu keroog bokk nañu ci taxaw keroog voilà euh, moo tax. Euh, te nag noonu dafa mujjoon rus yonent bi aleyhi salaatu wassalaam de telle sorte que ba mu tuubee nee na ba mu tuubee laa mujjee xool laa mujjee gis xarkan mu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy fu mu toogateeg moom day sëgg ci suuf lay xool allahu akbar ci suuf lay xool moom naa Abu Sufyaan ibn al-Haarith xoolatul woon mënatul woon a xool yeneen bi alayhi salaatu wa ci xarkat di ko xool nii jàkk nii xool ko déedéet tout le temps fu mu nekkeek moom wala fu mu dajeek moom ci suuf lay xool waaw akbar waaw akbar waaw akbar waaw ndax lan xayaa an mu amoon voilà waaw waaw akbar keroog bi nga xam ne nag ci la yonent bi alayhi salaatu wa salaam génn àddina moom Seydina Abu Sufyan imaam Ibn Ishaq wax na xasida bu gudd boo xam ne nee na na ko ci mooy euh, defal na ko li nga xam ne mooy martial mooy di ci tudd di jooy yonent bi aleyhi salaatu ci génn gi nga xamante ne euh, moom la faatu doon wax naan laqad azumat musibatuna wa jallati ashiyata qiila qad maata rasulu mu ne laqad azumat waay waay waay waay màgg na te na musibatu naa suñu musiba ñun jullit ñi wajallati te rëy na waay waay waay waay ngand na suñu musiba gi waatu na ashiyata ngoon ga nga xam ne dañoo ci lañ yëge bés ba nga xam ne yëg nañ këne xiila dañu ne qad maata rasul yonent mi alayhi salaatu salaam génn naa dina ay mu noonu la ab xasida bu gudd la nag moom Ah. am na ah, benn xadis boo xam ne dañ ko nettali que moom moo ko solo waaye xadis boobu noonu sanadam wérul ko waa ndax dafa am benn majhul waaw imaam ad-Daaraqutni moo ko solo rahmatullah alayhi sanad bi naroon na baax waaye ci naa Simaak ibn Harb la jaar mooy moom siqa la ah, Simaak na Harb am na wax mais moom bon ci rijaalu saxiix la bokk voilà xa mu ne sami'tu shaykhan fi askari mudrik ibn muhallab bi sijistaan yu xaddis loolu mooy problème kii bi mu ne dafa dégg benn benn góor ca askar askar mooy benn armée bu dem bu àndoon bu mudrik ibn muhallab fële ca sijist ca sijistaan bilaadu muy nettali di jële ci abu sufyaan ibn al xaaris mu ne yonent mi alayhi laa yuqaddisu allah laa yuqaddisu llahu ummatan laa yaxudu ad-da'ifu fiha haqqahu min al-qawi mu ne eh, laa yuqaddis mu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam nee na buur yàlla de du setal benn xeet boo xamante ne nii ña fay néew doole feebal yi bu leen ñu am kàttan yi di tooñ duñ leen jëlal seen àq dañ naan ah c'est pauvre mooy daal moom être faible dans cette dans cette société société boo gis lii xamal ne boobu société boobu du baax du société bu sell jamais buur yàlla jàppale ko ba koy sellal jamais société boo xamante ne nii ñoom booy dee seen yoon new ci fekk pauvre nga moom mais riche yi man nañ lay fagu phagocyté di la liggéey loo duñ la fay buñ la kiiwee cokkas la dàq la nit ñi yëg ko xam ne ñoom diw ñii waaye duñ leen def dara ndax diw ministre la ndax député la parce que moom ci parti bi la bokk day liggéeyal parti bi wala grand commerçant la wala moom grande commerçante wala ajaratu la wala alaaji la moo tax ñu bàyyi muy noggatu ñi ñuy noggatu ñu néew doole ñi duñ leen jàppale mën a xeet bu mel moom moom képp ku communauté bu mel noonu buur yàlla du ko kiiwal du ko setal waaw moom nag Seydina euh, Abu Sufyan ibn al euh, dañuy nettali ci sanad boo xam ne wérul kene euh, doomu beneen cousin wam bi di Aqil ibn Abi Talib di grand frère Seydina Ali ibn Abi Talib da koo gis da koo gis muy wër ci ci ci bàmmeel yi quoi aqil na ko mais yabna am maali araka na ne ko mais sama doomu baay tëx ñoom seen baay yi ñoo bokk baay mooy alxaaris ak kee ak abu taalib ñoom ñëpp di doomi abdul muttalib mu ne ko waa sama doomu kii baay tëx lan moo tax ma gis la fii looy def ci xabru yi nii ci cimetière yi di wër nii mu ne ko atlubu mawdi'a qabri mu ne damay seet sama bërëb bi nga xam ne fi lañ may denc damay seet bërëb boo xam ne bu ma génnee àddina foofu laa bëgg ñu suul ma ah mu ne fa adxalahu daara mu dugal ko këram dem ci kër gi ànd ak moom dem ci kër gi wa amara bi an yuxfara fi qaa'iha qabran mu wax ñu gasal ko foofu ci biir benn xabru ñu defal ko lool nee na fala toog tuuti fala tuuti aqil ñi bi tuuti lañ toog deux jours lañ ci teg mu gaa ñu ñu suul ko foofu moom nag en fait ci se xilaafa Seydina Omar la fa la faatu ndax Makka la demoon ah la demoon bi mu demee ñu daal du ko fay wat nañ ko faa wat après ci la gaañoo ci bopp bi fekk bopp bi dafa amoon benn mooy yooyu di di di di di di ci ci bopp bi la newoon benn genre bouton bu rëy la woon bu newoon ci bopp bi. biñ ki ko doon wat nag Mina mooy ci aj gi ba demee ki ko doon wat daldi dagg foofu ci bopp bi léegi nag loolu moo ko jàpp waaw mu daldi dem dafa ñibbi dem Medina dafa ñibbi laata muy kii rekk tuuti lañ ci teg mu génn àddina nee nañu même Seydina Omar ibn al radiyallahu taala anhu mooy ki nga xam ne moo ko jullee am na ñu ne kañ la gaañu am ñu ne quinzième année ci gàddaay yonent bi aleyhi salaatu salaam ci xilaafu Seydina Omar am ñu ne ba léegi ci xilaaf Seydina Omar mais ci la génn àddina moom Seydina Abu Sufyaan Euh, ibn al-Haaris taala am na imaam al-Haakim yi alayhi solo na euh, muy al-Haakim abu abu Ahmad ci yoonu Hammaad ibn Salama mu jële ci Hishaam ibn Urwa mu jële ci baayam bi Urwa ibn Zubayr muy xadis boo xam ne mursal la ndax Seydina Urwa moo ko nettali mu ne yonent bi alayhi salaam dane abu sufiana ibnu alxaarisi sayidu fityaani ahlil janna mu ne abu sufian ibnu alxaaris de sayidu fityaanil janna mooy sangu ñi nga xamante ne nii mooy jeune euh, euh, euh, aljana waaye mooy xadiis bi nii wérul xadiis bii nii wérul Euh, moom bi muy génn àddina moo tax yaa Allah yaa Allah bi muy génn àddina dane waa këram gaay gise gisee ne lii dal na ko kii de i muy perte sang kii mooy mooy day génn àddina mu ne leen jarul ngeen di jooy de maa ngi waat ci yàlla ne maa ngi waat ci yàlla ne moom Abu Sufyaan dalal seen xel ne leen ba ma ba ma tuubee ba léegi ba ma tuubee ba léegi defuma bàkkaar ba ma tuubeek léegi defuma bàkkaar waaw géefuma bàkkaar bés ba ma tuubee ba léegi defuma bàkkaar kon nag jarul ngeen di jooy kon noonu la génn àddina moom Seydina Abu Sufyaan abu sufiana ibn alxaaris te yonent mi aleyhi salaatu salaam nee nañ da doon wax naan këne e, da ko soppoon nag bu baax te bokkoon na moom mii ci ñi nga xam ne dañoo niroo woon ak yonent mi aleyhi salaatu salaam boo ko gisoon da ngay foog ne moom la tellement da ko niroo woon waaw da ko niroo woon lool sax e, yonent mi aleyhi salaatu salaam doon na ko seedeel ne moom dina dem aljana te doon na wax ne yaakaar naa de am naa yaakaar mu daldi wutu Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib mooy ni Seydina Hamza nee ci moom fi mu ko féete woon moom mu féete Seydina Abu Sufyan ibn al ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu